a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa salaatu wa salaamu alaa rasuulillaahi al-amiin nabiyyinaa Muhammadin al-amiin wa alaa aalihi wa sahbihi wa taabi'iin wa man ihtadaa bihadyihi ilaa yawmi ddiin ammaa ba'du fa yaquulu al-imaamu al-haafidu Abuu Zakariyyaa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 kon ginnaaw bi nga xam ne lañ gis ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon chapitre bi nga xam ne moo doon 269 doon wax baabu nahyi an at-tabaghudi wa taqatu'i wa tadabur xadis bi mu jëwoon gis muy xadis 1568 muy xadis bu romboon te dina ñëwaat xadis 1593 soreetu mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala tuftahu abwaabul jannati yawmal isnayn wa yawmal xamiis fayuxfaru likulli abdin laa yushriku billahi shay'an illaa rajulan kaanat baynahu wa bayna axiihi shahnaa ba nim jeex walillahi alhamdu wal minna. tey ñu war a gis xadiis bi nga xam ne moo ci tegu noo chapitre ba léegi ci kitaabul umuuril manhiyyi anhaa muy chapitre deux cent soixante dix mu ne baabu buntu tahrimil xasan xam nga buntu biñ génn nga ne ma mais loolu duggoon na fee ne la waaw da ko beral ngir gravité gum garaaw moom mi it di ñaan waaw xam nga waxoon na baabu nahyi an at-tabaghud wa at-taqatu' wa waaw te xadis ba mu andi woon laa tabaagadu lu mu ci teg wala taxaasadu waaye comme que nam buntu bële taxaasadu dugg ci woon mu beral ko buntu ne baabu buntu taxriimi xaraam bu ñu xaraamal al xasadi iñaan iñaan mooy la mooy nga bëgg zawaalu ni'ma imaam an-Nawawi ne wa huwa al xasadu mooy tamanni mëbët ku jaam bi nit ki di mëbët zawaali ni'mati toxu xéewal an saahibiha ka nga xam ne moom la ko yàlla defal yàlla defal nit mu am xéewalu xelam neex ci njàng waaw moom daal daanaka matière bu nekk moo ci gën moo ca raw muy xéewalu yàlla bu mu ko defal ngir mi metti la yow aji soxoraa nga bëgg loolu toxu ci moom yàlla defal xéewal nit ci wàllu xam-xam wàllu wilaaya nga bëgg mu taxu ci moom wal iyaazu billaah yàlla defal jàmm li nga xamante ni mooy xéewalu côté am-amu àddina nga bëgg mu taxu ci moom ay doom nekk ci jàmm nga bëgg mu toxu ci moom am réew moo xam ne yàlla da leen defal ay naataange nga bëgg mu toxu ci ñoom loolu lépp la mooy mébét bu jaam gi di mébét zawal ni'mati an saahibiha toxu xiiwal ji ka ci nga xam ne moom la ko boroom bi demal mu ànd ak moom mu ne sawaa'un moo xam loolu xéewal googu nekk kaanat ni'mata diinil awliyaa mooy comme exemple yi jox léegi moo xam nag xéewal googu xéewal diine la wala àddina benn la lép loolu lépp dafa xaraam bu diine bi daa gën a garaaw nag waaye lépp xaraam na parce que cosaan bi mooy yow dogalu yàlla ak séddale yàlla ahum yaqsimuuna rahmata rabbi est ñoom aji tañaatoon ak ñameloon noonu te waa Quraysh yërmande yàlla ñoom ñoo koy xéewalu yàlla yi ñoo koy séddale séddale ñoom la ko borom bi jox xam nga ne mukk waaw kon nag loolu mu nekk feebar bu garaaw a garaaw boo xam ne képp koo xam ne ku tardé léeg-léeg boo seetloo feebar bi mu ngi ca la tax mu tardé ko waaw mooy tout le temps mu ngi jël bëtam bi di ko daaj ci ñoo xamante ne ñoo ko ëppale te lañ ko ëppalee nag au mu ciy sant yàlla te waru ko woon a daaj moo tax yeneen saa xam ne dee leen xool ñi leen gën a suufe suuf waaw loolu moo gën a yeey ci ngeen di sant xéewalu yàlla ngeen bañ a neenal néewal xéewalu yàlla gi muy dox ci seen waaw kon di mébét waxu xéewal bu yàlla defal ay nit moo xam ci wàllu wilaaya wàllu xam-xam wàllu loolu dafa xaram ak ci wàllu àddina ñoo yem mu diini day gën a garaaw mais cosaan mooy kay xéewali moom ngay nekk comme ci yàlla kii liñ ko defal waxoo koon defal kon nag looloo tax nag man ma bëgg nag mu taxu dindee ko ci moom yow yaay dogal wala yaay dogal kan yàllaay dogal wax yaa dogal yàllaay dogal wala waaw al imaam nag indi fi benn aaya muy aaya bu garaaw boo xam ne gisoon nañ ko ca suuratul nisaa yi di wax ay kaccoor yoo xamante ne nii ci yahuud yi euh, ñoo jóge woon Medina daal di ñëw waa Quraysh waaw di leen wax euh, di leen laaj ci mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoo ñoom ñoo ñëwoon ngir gën yàq waa Quraysh nag doon leen laaj ay laaj mu ne qaala allahu taala borom bi nee na mi kawe te yéegu mu ne am yaxsuduuna annaasa ala ma aataahum allahu min fadlihi muy aaya 53 aaya suuratul nisaa parce que boobu loolu wax nañ ko foo xam ko wax nañ ko fi rek bu yàggul waaw li nga xamante ne mooy alam tara ba borom bi tàmbale suuratu nisaa alam tara ila alladina utuu nasiiban min alkitaabi yu'minuuna biljibti wattaaguut wa yaquuluuna lilladina kafaruu haa'ulaa أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من min fadlihi faqad aataynaa ala ibrahima alkitaba walhikmata wa aataynahum mulkan azima ay yooyu la woon mooy ñenn ñi ne Ka'b ibn al-Ashraf la woon Qays ma bokkoon ci yahuudu Madina ya daal di dem sa waa Quraysh waa Quraysh ñoom Abu Sufyaan après Badar la woon ne leen yéen lii yahuud am na ñu ne tamit Xaybar keroog ba ñu defee délégation ñoom yahuudu ñoom Huyay ibn ngir convaincre maanaam Xaybar non ngir Ahzab am ngir ñu def coalition muy ghazwatu Xandaqi Abu Sufyaan laajoon na laaj bi ñaari wax yooyu boo demee ci mufassiru ne dañ koy wax borom bi ne yeneen saa salaam doo xool xoolu jéemu ci ñi nga xam ne joxoon nañ leen cër waaw ci téere mooy tawraat ñuy jëm leneen lu dul yàlla ak ay neen ba pare di wax yéefir yi Quraysh yi naan leen yéen a yoon yéen a gën a jub yoon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak jullit ñi mu ne ñooñ ñooy ñi nga xam ne yàlla rëbb na leen trop ñuy wax ci buntu ñi nga xam ne mooy eh, rëbb ñoo xamante ne d'une façon générale possibilité waxoon na jaayee ku yàlla rëbb nag kooku doo daje ko koy dimbali mu ne am lahum nasibun wala ñoom dañoo am ab cër boobu minal mulki ci nguuru bi yàlla ba ñoom borom bi délégué leen ne ñoo koy séddale fa idan konoonte kon bu doon lool am la yaa yu tuuna naa sa doonu ñoon jox nit ñi naqiira gis ne caruta tàndar boo koy lekk lu saal lu lu kii boobu lu sew la tol noonu doon ko jox kenn ndax ndax soxor ndax égoïste jàpp na lu baax ñoom la war a yépp leneen ñi nag waruñoo am dara ay neex sax waruñu am wal iyaadu billah borom am yahsuduuna an-naas te moom la imaamu Nawawi nii ndax da bokk mooy dañuy iñaane nit ñi mooy jullit ñi dañuy iñaane sayyidina Muhammad sallallahu alayhi waaye mooy am mooy bal li am ba def yahsuduna naar dañuy iñaane way gëm yàlla yi ñoom yahuud yi ala ma aataahumullah ci kaw li leen borom bi jox min fadli ci gëneelam jox leen wax wahyu bi jox kenn ci ñoom muy yonent bi alayhi salaatu wa salaam belli ko ñoom ñu gëm ko loolu dañ ko ko iñaane iñaane ko jullit ñi l'islam gi ñu nekk waaye mu ne faqat aatay naa ndax da joxoon nañ ala ibrahima mi nga xam ne waa kër ibrahima alayhi salaam am si naa ibrahima ci boppam te bañ ko ko joxee la njabootam ña ko nangul daal di eh, tonow waale alkitaaba téere wal xikma ak lay leeral téere bu saye wa aatay naahum joxoon nañ leen mulkan buur aziman bu màgg waaw ñoom loolu di roogalaat ci ñoom ba agsi léegi mu feeñ yonent saa salaam feeñ ci arab yi ñoom ñu iñaane leen lool wal iyaazu billaah kon mooy iñaan moo taxoon ba kilifa yooyu malgré ñoo xam dëgg parce que iñaan day gumbuloo waat da ngay gis dëgg doo ko d'accord lu tax parce que iñaan waaw waaw loolu moo leen kat amaahum waaw wa asamma absaarahum mooy li leen gumbaloo seen bët yi daal di tëxloo seen nopp yi wal iyaazu billah imaamu Nawawi yu ne wax kon dëkkaaleem tahriimal hasan waaw parce que loolu moo leen yóbbee ci kéefër bi ñu nekk ñu bañ a nangul yeneen saa salaam loolu mënuñ la ne loolu dañ koo si loolu xaram la kon baabu tahriimil hasadi wallah buntu bii day wan dañoo xaramal li nga xam ne mooy ak kiñaan mu ne wa fiihi nekk na ci xadiisu anas ci wàllu xadiis bi kon loolu la di ci wàllu euh, alxuraan ci wàllu nag euh, kii bi euh, mooy mooy wàllu xadiis mu ne xadiis sayna anas as-saabiq bi jàll fi baabi qabla mooy xadiis mooy buntu biñ génn voilà mooy buntu biñ génnoon mooy xadiis mille cinq cent soixante xam ne dane la tab anna rasuulullah sallallahu nee na mooy la taxaasadu voilà mu ne loolu day doxaat fii mille cinq cent soixante-sept la tabaghadu wala taxaasadu bu leen bañante waaye bu leen iñaanante xadiis boobu doon na day jàll tamit buntu lu ci xadiis su fii ñëw moom yelloon na te fii boobu day juggeey tegtelwaale li tax taxrimul xasadi wallah léegi al imaamul xaafis nag bon côté xadiis yi loolu da koo junj boobu mais benn xadiis la muy xadiis mille cinq cent وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب رواه أبو داود رحمه الله تعالى kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah moo indi xadiis bi nga xam ne moom kott ginnaaw bi mu jungee moom la fi indi mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi alxaafidu dawsi radiyallahu anhu anna nabiyya te ne yonente salaam qaala nee na maa ngi leen di mooy tandakuloo wal xasada lan laa leen di mooy tandakuloo iñaan mooy di mëbët xéewal bu yàlla defal jaam ñi yéen bu rëggee na ci am wala mbooloo wala ab waa gox waa dëkk waa continent ngeen bëgg mu toxoo boo xam xéewalu àddina la wala xéewalu alaaxira muy ak gëm yàlla wéeru ci yàlla wilaaya yaakaar yàlla am ay xam-xam yu leen borom bi di yenkewal loolu nga bañ koo bañal ko nit ñi bëgg mu mu topp ci ñoom iyyaakum maa ngi leen di moytu ko wala alal jum leen defal ay doom ay yu mel noonu ay am-am nga bëgg mu dégg iyyaakum maa leen di moytu ko wal xasada li nga xam ne mooy iñaan fa innal xasada ndax gis nga iñaan yàqulu day lekk alxasanaat gis nga yiw yu baax yi nga def yu baax yi nga def yow jàng gis nga iñaan bu nee sa xol da koy ronger di ko lekk par benn benn par mbooloo mbooloo kamaa kenn nga xamante ne boo bëggee am misaal image bi taakulu ni muy lekk an naaru sawara alxatab li nga xam ne mooy mooy mooy li nga xam ne mooy mat gis nga matt boo ko tegee saa matt jëlum taal teg gis nga nga demal nga ñëw boo ñëwaatee dóom nga fay fekk gis nga noonu bu koy jeexale ak lu saa yu matt ya yaatu yaatu bari bari gis nga iñaan noonu lay yàq di lekk sa yu baax bi ngay def aw xaala wala mu ne wala al usbu mooy ñax mu tooy voilà mu ne wala boog mooy comme ni nga xam ne ñaan day lekk yu baax yi comme ni nga xam ne ñax wu tooy xepp xepp noonu la ko safara di lekk waaw allahu akbar waaw loolu euh, boroom awnul euh, ma'bud sharh sahih sunan abi daawud mu ne loolu ar-rawi waaw mu ne loolu nag ab si bi sànkale si ki xam ne moo soloo xadiis bi boo xam ne xadiisu siiw xadiis la boo xam ne nag léegi mu ne rawaahu soloona ko Abu Daawud al imaam Abu Daawud as-Sijistaani borom sunan bi Sulaymaan euh, ibn Ash'ath as-Sijistaani rahmatullahi alayhi ji laaj mu njëkk bi mooy que moom dong moo ko solo ñu ne la waaw imaamu Maalik solowu ko imaamu Ahmad solowu ko as-Shaykhaan imaamul Buxaari imaamu Muslim solowu na ko al-imaamu Tirmidi solowu ko an-Nasaa'i ibnu Maaja kenn ci ñoom solowu ko al-imaamu Abu Daawuud benn bërëb kese la ko indi mu ngi indi kitaab awwalu kitaabul adab baabun fil hasan mu ne haddathanaa Usmaan ibn Saalih al-Baghdaadi mu ne nettali suñu sëriñ di Usmaan ibn Saalih di ibn Sa'iid ibn Yahyaa al-Xayyaat al al al Baghdaadi Abul Qaasim al-Marwazi rahimahullahu ta'aala euh, génn àddina 256 mooy at mi Imaamul Buxaari génn àddina voilà rahmatullahi alayhi nekkoon siqa moom la boroom Taqriibu Tahziib wa rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Abu Aamir mu ne ki ñu nekk mooy Abu Aamir Imaam Abu Daawuud ne ya'ni ibn Abdul Malik ibn Amr muy Abu Aamir moo doon dàkkantalam ne Abdul Malik li ko doon ibn Amr al-Qaysi ñii ne ibn Amr ibn Qays ñii ne Abu Amir moom nag moo doon Abu Amir al-Aqadi mu loolu la gënoon Abu Amir al voilà dàkkantalam Abu Amir mais al-Aqadi al-Basri waaye nekkoon na Makka dëkk bii nii zaadaha Allahu tashrifan wa takriman génn àddina deux cent quatre am nañu ne deux cent cinq wallahu ta'ala a'lam moom ku siiw la moom moom Abu Amir al-Aqadi yu nekk fiqa rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Souleymane ibn Bilal mu nekk ñu nekk mooy Souleymane ibn Bilal al-Qurashi at-Taymi al mawlaahum al-Madani rahimahullah rahimahullahu ta'ala génn àddina la 177 ne woon Medina ak ñoom imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijra rahmatullahi alayhima an Ibrahim ibn Abi Asid mu jële ku ñu naan moom Sulaymaan ibn Bilaal kenn du laaj mooy kan siqa moom dëgër picc la def an Ibrahim ibn Abi Asid mu jële ci Ibrahim ibn Abi Asid Barrad al-Barrad al-Madini al-Madini voilà moom nag moom kañ la gën a àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko waaye borom Taqrib as-Tahdhib imaam al-Hafiz Hajar nee na saduq ku dëggu la woon rahmatullahi léegi moom nag moo ne an mu jëla ko ci baay Ibrahim ibn Abi Asli mu jëla ko ci jadd Ibrahim mooy moom nag euh, wax ci yëpp fii la <laughs> imam al-Hafiz ne ci moom xamuñu ko moo tax xadiis bi euh, problème bi fii la ne parce que jadd Ibrahim ibn Abi Asli xamuñu ko imam al-Hafiz Ibn laa yorof te nag ku ñu xamul nag ci càllale loolu moom du dëgëral ab xadiis moo tax xadiis bi daa wérul ah waaw voilà moo tax bo Zaynuddin al-Iraqi mu ne akhrajahu Abu Dawud min hadith Abi Hurayra wa qala al-Bukhari la yasih mu ne hadith bii de imam Abu Dawud solo waaw jële ko ci yoonu ci hadith Sayyidina Abu Hurayra mais imam al-Bukhari neen hadith wérul ah waaw <coughs> mu ne wa huwa te moom inda Ibn Maaja min hadith Anas bi isnaad da'if mu ne te nekk na ci boo demee imaam Ibn Maaja ab wax nañ la waaye beneen saxaaba la ko jël la ko solo muy Seydina Anas waaye ci jàll la boo xam ne it dëgërul waaw kon nag loolu la quoi waaw euh, kon xadiis bi moom euh, moo tax imaamul Suyuuti daf koo ci al-Jaami' as-Saxiir daf koo mandargale ne lii moom bi roulant ah. voilà moo tax xadiis bi moom lay sa bi wér quoi mu ne kon iyyaakum waaw waaye nag li muy wax mooy matn bi euh, loolu lu am la waaw mooy xadiis bi càllale maat wéru waaye matn bi dëgg la voilà iyyaakum wal xasan waaw mu ne kon an jaddihi kon maamu Ibrahima Ibrahim ibn Abi Yasid kan xamu ko an Abi Hurayrata mu jëlee Seydina Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi radiyallahu anhu génn àddina lan cinquante-neuf ci li gën a bëri anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala iyyaakum wal hasad fa inna al-hasada ya'kulu al-hasanati kama ta'kulu an-nar wal hatab aw qaala al-'usb mu ngi nii nii la ko al imam indi wallahu ta'ala a'lam léegi nag lii nii léegi ginnaaw gi mooy lëkkaaleem ak suñu buntu bi mooy lëkkaaleem mooy di wane xaraamal bu ñu xaraamal li nga xam ne mooy iñaan voilà tahrimul hasad yi mooy loolu mooy yeneen sa mooy ci danger virus boo xamante ne gis bu duggee ci yow jullit bu mu ci yow lan lay def lépp yiw da koy lekk par dànk dànk moo raw kaña ci ab toolu kii saabu waaye wala saabu gerte wala saaku pataas wala pataas bu nëb ci biir yeneen pataas non moo ko gën a garaaw waaw ndax moom comme safara te safara dafa gaaw gis nga taal ni mu gaal gis nga bu waaw gis noonu la iñaan gaawe ci yàq li nga xamante ne mooy euh, jëfu nit ci da koy lekk par benn benn comme li nga xam ne noonu la safara di lekk matt mu tooy xepp waaw waaw gis nga tool yi lu mu rafet rafet bis bu fa taal amee suuna léppay nekk dóom lépp lay rabaat waaw iñaan nag noonu lay def kon nag aadana allahu yal nañu borom musul waay ci feebar bii nga xam ne daa un udal waaw moom daa nekk feebar bu bon bu yées boo xamante ne alak naa jaam yi yal nañu borom bi muccal ci façon yu mel nii kon loolu leer na diggante ma suñu ak suñu xadis bi ñu ko tuddee même bu dee du xadis bi du ci càllale wéru waaye loolu noonu boo nekk na lu dëgg te tamit xadis imaam lu ma euh, maaja bi yu dëgërul ci xadis yi naana waaye loolu boo ko boolee bii mooy ne ñaari xadis la loo xam ne li ñuy wax te képp koo xam ne dafa iñaan na ko da koy seet du nekk ci jàmm waaw waaw waaw du nekk ci jàmm moom ka muy ñaane day nekk ci jàmm moom du nekk du nekkee ci jàmm xolam du neex parce que mu lay rongé da lay da ngay gis sax da koy affecté ba xattaa ji santé da ngay gis waa ji nekkatul nit quoi ñu waa ji dafa jeex moom di ko gisee ndeke lan daa am ko mu iñaane bu kookuy nelaw moom du nelaw bu kooku nekkee ci jàmm ay mbiram yàqu waaw journéem yàqu na ay bisam yàqu na bu nee ci musiba nag ci lay kontaan wala iyaazu billaah kooku nga xam ne doxal na innamal mu'minuuna wallaahi doxalu ko kon mooy wane ne li nga xam ne mooy iñaan noonu lay lekk yu baaxam bu ko defee ah lépp nag lu muy kii ka muy a kawe rek waaw bi da koy yëkkati moom nag mu koy pëtëxal di ko suuxal wa suuxat di ko suul wal iyaazu billaah kon a'aadana Allahu min haadaa kon foofu lañu yem ci buntu bi